muy tuddoon Abbaad ibn Bishrin ibn Bishrin ibn Waqshin ibn Zughba ibn Za'ura ibn Abdil Ashhal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom boo seetloo mook Salama ibn Salama ibn Waqsh ñoo bokk maam ndax salama niñ gisoon bii e, jataay yi weesu bii weesu wala bi ci tegu bii weesu la si e, walla bi ci tegu la woon salama en tout gis nañ ko fi salama ibn salama ibn waqsh mi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di woon boole ak kan abd e, ki az a ibn al-awwam mooy jataay baab bi weesu ba ca tegu woon salama boobu radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañ ne ibn salaama ibn waqsh ibn zuhba ibn zaura ibn abdil ashal moo ko abbaat bi ñoo bokk maam seen maam mooy waqsh ibn waqsh après jëm kaw waqsh mooy seen maam après ñoo bokk maam yi ci tegu ibn zuhba ibn zaura ibn abdil ashal bokkoon ci waa bani abdil ashal dàkkantaram moom abbaad ibn bishr moo doon abu rabi' moom nag bokkoon ci koju bani abdil ashhal ci waa ansaar bokk ci waa aws bul fàtte ne waa bani abdil ashhal ci waa aws lañ bokk euh, moom salama bi ci ñooñu la bokkoon moom nag mu ngi dugg ci lislaam ci loxoy mus'ab al xayr mus'ab umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda euh, moom mu ngi dugg ci lislaam ci loxo yi loxoy Seydina Musab bi ngaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam yónnee premier missionnaire mu dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ngir woo leen ci diine waaye ñi jot a dugg tamit mu daal leen leeral seen diine xamal leen li nga xam ne moo war ci ñoom moom la seen diine di xaar ci ñoom ci loxoom ci moom la Abbaad ibn Bishr mi daal di tu daal di dugge ci lislaam eh, moom Seydina Abbaad ibn dafa bokkoon nag ci ñi nga xamante ni nii duñ leen jot ci ngëneel ci saxaaba yi ci lansaar yi comme ni nga xam ne loolu la yaa Aïshatu radiyallahu ta'ala eh, anha wa ardaaha daal wax mu ne salaasatun min al ansaar lam yakun ahadun ya'taddu alayhim fadlan kulluhum min bani abdil ashhal saad bnu muaaz wa abbaad bnu bishrin wa usayd bnu al-hudayr wala usayd ibnu hudayr ah loolu imaam alxaakim soloo na ko daal di koy wéral imaam az-zahabi daal di ci ànd ak moom ndax dafa jaar ci riwaaya imaam ibnu isxaaq te imaam ibn Isaaq nee na xaddathanii leeral na ne dañ ko ko nettali yaa Aysatu radiyallahu taala anha wa arda mu ne ñett gi nii yoo xamante ne nii ñett ñoo xam ne kenn du takk duñu takkale kenn di compter ñu baax bi leen yemale kenn féetewu leen kaw ci ngëneel ñoom ñépp nag minal ansaar ci waa lansaar la bokk ñett ñoo xam ne ci waa lansaar kenn du ñu jël kenn doon leen teg seen kaw mu ne ñoom ñépp nag min bani abdil ashhal lañ bokkoon muy waa bani abdil ashhal li ñi ñu wax sànq ci waa aws waa ñett ñoon ñoon ñan la mu ne Sa'd ibn Mu'adh di Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar bi sayyidina Sa'd eh, la mën diilu Sa'd ibn Mu'adh la manaadeelu Sa'd ibn Mu'adh fil janna moo dàq lii Allahu akbar keroog yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba mu gisee bañ ko joxee yéere yu rafet ya saxaaba yi radiyallahu ta'ala daal di koy gis mbir mi yéem leen ñu koy laal yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne leen ata'jabuuna min haadaa ndax da di yéemu ci yéere yi ni muy les nes neseeka leer ak a rafet mu ne waat naa ne la manadilu Sa'd ibn Mu'adh fil janna moo gën a moo gën rafet yi mu ne maa ngi waat man alayhi salaatu wasalaam que ne gis nga torchon yi manadil mooy mouchoir torchon mouchoir yi nga xam ne biir àjjana moom la fa Sa'd ibn Mu'adh bi utilise yi mu moom àjjana di ko fa utiliser moo dàq lii ngeen gis yére yi nga xam ne moo leen yéem ba ngeen koy laal ndax yéen a ngi koy dóor a gis ndax rafetaay waaw bu dee ne xoola mouchoir mouchoir nga xam ne wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xam ne nit ñi jàppawuñ ko lu am solo ndax fomp rek sànni mu ne yooyu noonu nga xam ne fomp pour fomp moo dàq yére bii ma sol man alayhi salaatu wasalaam ku ko moom Sa'd ibn Mu'adh moom lay wax nii te gisoon nañu tarjamaam radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne moom mooy ku njëkk ki wa Abbaad ibn Bishr di Seydina Abbaad ibn Bishr mi nga xam ne moom lañ nekk nii di gis mu ne wa Usayd ibn Hudayr ak Usayd ibn Hudayr moom it nekkoon moom mag Seydina euh, euh, nu mu tudd euh, Sa'd ibn Mu'adh boo fàttale ko ñoo nekkoon ñaari sangu ñu mag yi nga xam ne ñoo doon sangu waa bani abdil ashhal keroog ba ñu gisee sa sayyiduna na eh, ibn Umayr di fa woote moom nii la sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ne woon demal nga wax ak moom te mu xam ne moom wallaahi gis nga ki mu àndal laa ci doon seet te ki mu àndal li tax ma ko ciy seet mooy li nga xam ne sama doomu bàjjan la bu dul woon loolu ba léegi faagaagal naa ko loolu nag bu yoboo ko ko mu daal di leer eh, moom mii mooy Usayd ibnu Hudayr moom gisoon nañ ko jamono jooju walillahil hamdu wal minna moom it gisoon nañ tarjaman moom Seydina Abbaad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, bokk na tamit li nga xamante ne nii noonu la siiwe muy ci li nga xam ne ci karaamaatam yi te imaam al Buxaari daal di koy solo ci manaqibul ansaar ci saxiix bi ci jaloorey waal ansaar nanga noonu imaam Ahmad rahimahullah daal dinay imaam al al Buxaari nag affaire bi mooy euh, bi mu ko solowee noonu imaam ahmad tamit daal dina koy solo ak boo demee ci boroom usdul ghaaba imaam ibn al asiir rahmatullah alayhi daal dina ko fay indi mu jaar ci yoonu saabit ibn aslamin al bunaani mu jëla ko ci seydina anas radiyallahu anhu mu ne usayd ibn hudayr ak abbaad ibn bish dañoo nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu nekkee kër nekk ak moom nee na fii laylatin muzlima ci lëndëm këriis guddi goo xam ne dafa lëndëm këriis nee ñu génn ci moom génn kër yonent bi alayhi salaatu ni ñu nekkaloon ñu génn bi ñu génnee noonu mu ngi lëndëm këriis bul fàtte ne torche amul yooyu amul lampadaire ak tamit euh, euh, euh, kii public yi am ñu génn fa adaa'at asaa ahadihima yat yi ñu yoroon ndax dañ doon dox di yor yat <coughs> yor yat nag sunna la da yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon def kii da doon kii Seydina Muusa da gis bam naan ko sànnil sa yat wi nga yor fa alqa asaahu fa ida hiya xayatun tasaa mu sànni yat wam yoroon mu nekk jaan woo xam ne mu ngay dox ni muy di dem di bër muy dem qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu biha atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aaribu uxra moom la sayyidina Muusaa alayhi salaam daal di waxoon ñoom ñu yor seeni yat ku nekk yor yatam ñu jóge ci yonent mi alayhi salaatu salaam dem mu ngi lëndëm këriis fa adaa'at asaa ahadihima di ñu génnee mu lëndëm ba xamuñ fu ñuy jaar yatu kenn ci ñoom ñaar bi Abbaad ibn Bishr ak Usayd ibn Hudayr kenn ci ñoom yat bi commencé leer nañ di leen niital Allahu akbar mu ne moom Seydina Anas fa kaana yamshiyaani bi dawiha ñu doon dox nag mu leen di niital yàq yoo yàq woowu kenn ci ñoom yoroon te mu commencé leer bi leen niital mu nekk seen torche Allahu akbar mu ne fa lamma iftaraqa adaa'at asaa haadaa wa asaa haadaa hadis bi tamit mu ngi ci al-Mustadrak bi Mustadrak bu al-Haakim an-Naysaabuuri rahmatullah alayhi mu ne bi nga xaman ne nii nag ci la ñu euh, tàqale ko mooy di nga ñëw ba fenn nag ku nekk war a jàdd jëm sa kër léegi nee na ba ñu tàqale ko yatu kenn kee doon leer yatu ñaar ñépp ku nekk yatam di leer di leen niital ba na ngay àgg sa kër allahu akbar bokkoon ci euh, li nga xam ne karaama yi nga xam ne moom la ko borom bi defal moom Seydina Abbad ibn radiyallahu taala wa arda as-sayyidatu Aïsha daal dinay solo radiyallahu taala anha wa ardaha imaam ibn Isxaaq moo ko solo ci sanad boo xamante ne nii eh, bu wér la imaam ibn eh, al daal dina koy solo ci sax bi waaye mu'allaqan mooy ta'liq da ko dafa ñëw rek eh, daal di wax mooy càllale bi da matul ne rek jiw après mu wax loolu lañ naan taaliq waaye imaam ibn Ishaq daal dina koy jokkale eh, yaa Aisha radiyallahu anha mu ne tahajjada rasulullah sallallahu alayhi wa fi bayti fa sami'a sawta Abbaad sawta Abbaad ibn Bishr fa qaala yaa Aïcha haaza sawtu Abbaad ibn Bishr qultu na'am qaala allahumma ighfir lahu nee na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa passé guddi di jaamu yàlla ci sama néeg man Aïchatu as-sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala anha nee na mu daal di dégg Abbaad xam nga jàkkaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa taqaloo woon ak nit yaa Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha nee na mu daal di euh, dégg kii wam dégg benn baat xam nga saxaaba yi radiyallahu taala anhum doon ñëw léeg-léeg di naafile foofu gisoon nañ bi ñuy gis tarjuma Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jógee kër Seydina Abu Bakr li Seydina Omar ne radiyallahu anhu da doon wéet ak moom ñuy wax ci mbiru jullit ñi yenn yi ma ko doon fekke benn bés ñu jóge kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mais Yonent bi ci na jàkka ji mu daal di dégg kuy jàng ci biir ndeke ibn ibn ummi abdullah woon di ibn mas'ud bam na ko euh, muy jàng bay ñaan mu ne ko ñaanal yàlla may la ñaanal loo ñaan yàlla may la mooy dañ doon ñëw foofu di fa naafile léeg-léeg mu dégg kon yonent mi alayhi salaatu salaam dégg euh, baat Seydina Abbaad ibn Bishr mu ne yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha ne ko yaa Aïsha yow Aïsha hada sawtu Abbaad lii ma dégg baatu Abbaad la de du ab bu ma euh, mooy laaj laajte la mooy li nit ki naan bu ma juumul kii de kii may dégg du Abbaad hada sawtu Abbaad ibn Bishr lii du baatu Abbaad ibn Bishr yaa Aysa radiyallahu anha nee na ma ne ko naam moom la kay yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma buur yàlla ighfir lahu yàlla na nga ko jéggal Allahu akbar allahumma ighfir lana aydan yàlla na nga ñu jéggal ñu eh, moom nag Seydina Abbaad ibn Bishr li mu soloo ci xadiis bariwul imaam ibn abdul bar moo ko tudd ci al isti'ab imaam al haythami daal di koy tudd ci majma' ne al tabaraani moo ko solo waaye imaam al hafiz al buxaari imaam muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhi ma imaam ahmad solo nañ ci yeneen saxaaba euh, euh, euh, hadis bii moom seydna abbad ibn bishr al ansaari mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yaa ma'shar al ansaar antumu shi'aar wannaasu dithaar mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yaa ma'shar al ansaar yéen mbooloom lansaar yi leen u yéen waa lansaar radiyallahu ta'ala anhum mu ne leen antum yéen de shi'aar yéenay sama mbubbum bii shi'aar mooy yére bi nga xam ne day laal sa yaram day collé mooy yére bi bi bi bi tegu ci sa yaram directement amul dara luy dox digganteem ak sa sa deru yaram mu ne yéen ansaar yi ci man alayhi salaatu wasalaam ni ngeen mel ci man mu ngi mel ni yére boo xam ne ni sama yére bi woo sama yaram noonu ngeen mel ci man mu ne wan naa des ci nit ñépp nag bisaar ñoom ñooy sëm ñooy mooy yi féeti ci biti mooy yeneen yére yi nga xam ne ñoom du ñoom ñooy laal direct yaram bi yeneen nit ñi noonu la mel saar yi ñoom jag jag jag jag jag leen bu rëy la ñoom na humul ladina ñoo ñi nga xam ne nag ñoo ja ñoo ñoo dimbali diine ansaarullah wa rasul ah moom seydna Abbaad ibn Bishr <coughs> radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, moom nag mu ngi génn àddina ah, xadiis bii nag Yaxya ibn mooy li gis nii sëriñu imaam al Buxaari boobu di Ali ibn al Madini rahmatullah alayhi moom nee na laa ahfadu li abbaadin siwa man de Ali ibn al Madini sëriñu par excellence bu imaamul Buxaari rahimahullah daanaka imaam al Buxaari rahimahullah couple conforme euh, Ali ibn al Madini bii la te bañ nawe ko euh, <clears throat> ndax imaam al Buxaari rahimahullah doon wax ne moom du wàcc boppam ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al-Madini bi bañ ko ko waxee ñëw ne ko sa taalibe bi kat Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahimahullah moo wax lii mu ne mu ne nag bàyyi leen wax jooju ndax moom Muhammad ibn Ismaayil masula gis ku mel ni moom boppam kon moom nag Seydina Abbaad ibn Bishr moom ginnaaw dundu gi aleyhi salaatu wassalaam moom mu ngi génn àddina keroog yawmul yamaama muy arab yi wax sànk bi ñu gis sànq bi ñuy gis Abu Hudhayfa mook Seydina Abu Hudhayfa mi nga xam ne ñoom la yonent mi alayhi salaatu salaam boole woon xoolal yàlla def ñoo bokk ñoom ñin defoon bokk ñoom ñaar muy Abu Hudhayfa ak Abbad ibn ñoo bokk benn bis bu ñu génn àddina benn xare bu ñu génn àddina bokk muy Yamaama fa la génn àddina moom Seydina nekk shahid ñu ray ko foofale ca xeex boo bële diggante jullit ñi ak Musaylimatul Kaddaab kàcckat bu mag boobu doon wootewu yonent eh, alayhi min allahi ma yastaxiq foofu la génne àddina nekk shahid moom Seydina Abbad ibn Bish eh, ibn Waqsh ibn Zughba ibn Zawra ibn Abdil Ashhal ibn Jusham ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Aws al-Awsi kon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu